ci gàddaayam bi moom aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañu sariya bi nga xamante ni mooy sariya bim yónni woon ilaa bani fazaara waa ahlu siyari wal maghazi raxmatullaahi aleyhim ni ko jiite woon moo doon seydina zeyd ibn xaarisa ibn sharaxil radiyallahu taala an iljami waaye waxoon nañ la li mooy sariya bi ku ko jiite woon mooy seydina abu bakrin siddiq radiyallahu taala anhu ndax xadiis bu muslim ibn al al-Qushayri an yi naka noon sëriñam di imaam Ahmad ibn Hanbal naka noonu imaam al-Bayhaqi ak imaam at-Tabari solo ci riwaaya yu wér kene ki ko jiite woon moo doon Sayyiduna Abu Bakr i siddiq te gisoon nañ wute yi am ci riwaaya yooyu yi waa ahlu siyar yi ak tamit yi nga xam ne wute yi ci am ak yi riwaaya yu wér nii ginnaaw bi gisoon nañu sariya bu seydina abdallah ibn rawaxa bi nga xam ne moom la yónni woon fële ca xaybar ci ki nga xam ne mooy seen sang di al yusayr ibn rizam al yahuudi ma yastaxiq loolu mooy li nga xamante ne ni moom lañ mujj woon a gis ci sariya yi ñu waroon a àggale te waxoon nañ la sariya boobu mu ngi xewoon bi ñu mujjee tudd nii ca al Yusayr al ci sixième année bi ci weeru shawaal muy weeru koy te insha allahu taala ñu wara a continuer ñuy gis beneen xew-xew boo xam ne am na ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim ñu ne ci sixième année bi la xew muy xew-xew bu rëy te siiw ndax nettalib xew-xew boobu ñëw na ca saxiixay imaam al buxaari abu abdillah daal dina koy solo na ko noon imaamu muslim ibn al raxmatullaahi alayhima na ko noonu boo demee ci imaam ibn Isxaaq daal dina koy tudd na ko noon imaam al ci waa ahlul xadiis ba léegi imaam ginnaaw as-Shaykhayni waa asxaabu sunani ñoom ñépp solo nañu ko muy asxaabu sunan al arbaa di imaam abu daawud as-Sijistaani imaam at-Tirmidi abu Iisa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi naka noonu imaam Abu uh, uh, uh, Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdirrahman an-Nasa'i rahmatullah alayhi solo na ko na ko noonu imaam Ibn Maaja al-Qazwini ñoom ñépp solo nañ ko rahmatullah ala al-jami' naka noonu waa ahlu siyari tuddal nañ la imaam al ibni isxaaq imaam al waaqidi naka noonu boo demee ci imaam al tabari indi na ko ci tafsiiram ñoom ñépp nettali nañ xew-xew bi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen boo demee ci dalaa'il imaam al bayhaqi rahmatullahi alayhi daal dina koy indi ci dalaa'ilun nubuwwa naka noonu abu imaam abu nu'aym imaam abu nu'aym al asbahani moom itam daal dina koy indi muy nettali la boo xam ne bu siiw mu xew nag ci kañ la xew loolu boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañ ci wuute comme ni nga xam ne noonu la ko imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullaahi alayhi waxe ci fatxul baari bi muy sharaa saxiixu imaamul buxaari raxmatullah alayhima mu ne ah imaam ibn isxaaq de dafa tudd ci almaghazi mooy téereem bi këne dikk mbooloo mi ñii nii nga xam ne dinañ ñëw ci seen tur muy xew-xewu ak waa Urayna xew-xewu waa Uqal ak waa Urayna Uqal ak Urayna ñaari tribu yu mag lañu woon Uqal bokk ci waa Adnaan Urayna moom bokk ci waa Qahtaan ah Urayna quartier la ci waa Qudaa waaye it ci biir Qudaa googu la bokk ñoom waa Urayna min Qahtaan loolu ñooy qissatu Ukal ak waa Urayna dinañ ñëw ci nettali bi ana ñoom ñii lan lañ def ginnaaw bañ xamee ne kon ay tribu lañ ñenn ñi waa Ukal bokk ci waa Adnan ñeneen ñi waa Urayna bokk min Qahtan mu ne imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi dane ñoom seenuk ñëw Madinatul Munawwara ala saakina afdalu salaatu salaam dafa woon ginnaaw xare boo xam ne moom imaam ibn Sa'd tudd na ko siyamaa siyamaa man laa ko bëñ a tuddee ndax dinañ ci ñëw après tudd na ko ne xare boobu mu ngi xew ci jumaadal aaxira sanata sit te ñun weesu nañ jumaadal aaxira ñu ngi ci shawwal xare kii biñ mujjee gis sariya biñ mujjee gis ci shawwal la xewoon ci weeru koor waaye dina ñëw ci loolu ndax xare boobu imaam ibn Isxaaq da koo tudd foofu ne juste ginnaaw bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi xare waa Banu Lihyaan automatiquement ay fan la toog après mu daldi dem xare-xare boobu waaye loolu noon dëgërul loolu noonu dëgërul te dinañu wax bu ñuy agsee ci nettali boobu lu taxoon ñu ne loolu dëgërul ba indiwuñu ko ci bërëb bi yoobul imaam ibn Ishaq indi ko ndax xadiis boobu dafa nekk fi saxiixayn yoo xamante ne lu leer ñëw wane ne mbir mi xewul jamono jii mais xew na bien après looloo tax indiwuñu imaam ibn Ishaq nag nee na ñëwuk waa Ukal ak waa Urayna ñii nii ñoom ginnaaw xare boobu mu wax la te amoon ci jumaadal eh, sariya la woon sax ab sariya bu amoon ci jumaadal axira ci sixième année bi kanta imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ci saxiix bi moom nettali bu waa Ukala ak waa Urayna da koo indi ginnaaw nettali al-Hudaybiya te al-Hudaybiya gisaguñu ko moom war nañ ko gis insha allah ci sixième année bi comme ko waxe woon kanta imam al-Waaqidi rahmatullahi dane annaha kaanat fi shawwal minha dane xare bii noo ñëw waa Ukal ak waa Urayna medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ngi xewe woon ci weer wii ñu mujjee gis sariya bi mujjee gis di shawwal di weeru kor ci sixième année bi te waxam jooju mu wax moom imaam al-Waaqidi ku mel ni scriptum bi di taalibeem bi en même temps di imaam Muhammad Saad moom la d'accord moom la topp ci wax jooju naka noon imaam Ibn Hibbaan ak ñeneen ñu dul ñaar ñii topp nañu ki nga xam ne mooy imaam al-Waaqidi ji wax jooju ne ci Shawwal la xew looloo tax ñu indi ko fii mooy ci ñi ko topp ñépp wax loolu surtout ñoom imaam Ibn Hibbaan ak ñooñu looloo tax ñu indi ko fii muy qissatu ah, Ukal ak waa Urayna te ci biir nettali am na yoo xam ne day wan ne en tout cas xew na avant trêve Hudaybiya sulhul Hudaybiya te après sulhul Hudaybiya un boobu li ci amoon mooy trêve bi la newoon ba ni ko waa Màkka di dindee te juste après bi ñu daggee trêve bi ci la yonent bi alayhi salaatu salaam ubbi Màkka te ginnaaw gi waa Màkka ña fa newoon mooy ñooñ kon nag ci biir nettali bi dinañ ci ñëw insha allah luy dëgëral wax ji ne ci sixième année bi la amoon ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu gis loolu lan moo doon nettali gaa ñi di nit ñi jóge fi nga xam ne mooy Ukkal bokk ci waa Ukkal ak waa Urayna xadiis bi wax naa la ne kon mu ngi ci saxiixayn buñ jëlee xadiisu nettali bi nga xam ne moom la ci imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi daal di indi imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi ci xadiis bi da ko indi nag ci ay ay indi na ko ci kitaabu tahaara kitaabul wudu bo kitaabul wudu indi na ko foofu waaye tamit indi na ko ci kitaabul magaazi baabu qissati Ukal wa Urayna indi na ko tamit kon ci téere bi mu def ci xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam nettaleeb Uqayl ak Urayna bu ñëwee ci nettali bi nga xam ne moom la indi ci kitaabul maghazi comme que ci lañu ne mu ne moom imaam al Buxaari raxmatullah alayhi baabu qissatu Uqayl wa Urayna buntu ngi di nettali nettali waa Ukal ak waa Urayna mu ne ibn Hammaadin mu nettali na ma sama sëriñ di Abdul A'la doomi ku ñuy wax Hammaad qaala moom mu ne Yaziid ibn Zuray' mu ne ki leen lii moom Abdul A'la mooy Yazid ibn Zuray' qaala mu ne moom Yazid ibn Zuray' haddathana nettali nañu Sa'id muy Sa'id moo ko nettali an Qataada mu jële ci ki nga xam ne mooy Qataada Seydina Qataada ibn Di'aama mu ne anna Anasan radiyallahu anhum haddathahum mu ne Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mooy ki leen nettali mu ne lii la Seydina Anas nettali mu ne anna naasan min Ukalin wa Uraynata qadimu al-Madina ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa takallamu bil wa takallamu bil islam mu ne dafa am ay nit ñoo xam ne ñu bokk ci waa Ukal ak waa Urayna dañoo ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam biñ ñëwee wa takallamu bil islaam ñu daldi wax mbiru lislaam daldi tuub dugg ci lislaam wane ne ñoom dugg nañ ci lislaam bi nga xamante ne ci la loolu am léegi fa qaalu ya nabiy allah inna kunna ahla dar'in nakun ahla riif ñu ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa ñun ay nit yi àll lañu li ñu xam mooy nekk ci jur ji nekkuñu nitu nitu euh, dëkk yi nga xam ne dëkku mbay la mooy ñoom daal sàmm lañ xam ak nekk ci jur ji waaye xamuñu comme dëkk yi nga xam ne madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam dafa nekk suuf su bari mbay surtout tàndarma yeeg yooyu te te te naat ñu ne ñun loolu lañ wastaw xamul Medina léegi nag eeru Medina bi mënuñu ko supporter ndax loolu la mooy changement de climat boo tàmbul moo tax nit léeg-léeg loolu rek kay waraluk feebar climat bu brusque bu changé nekk ci hiver bu metti jékki-jékki rekk tàngoor wi agsi seddaay bu metti jekki ca suba ga mu sedd guy changement de climat yooyu ñu bari da leen di feebar ñoom nag biñ ñëwee nag madinatul munawwara ala saakiniya afdalu salaatu wassalaam nga xam ne la leen doon dal ku fa ñëw boo fa miinul te miinoo air boobu dala doon feebar ba am na ñu ci ñoo xam ne ci leen jaar génn àddina comme waajiru alayhi salaatu wassalaam yi ak gisoon nañ ko tamit ci almuhaajiruun bi ñuy door a gàddaay si li nga xam ne moo leen dal ci ba nga xam ne ci lañu doon door a ñëw feebar ba seydna abu bakar ak seydna bilaal ci xadiisu saydatu aïsha boobale radiyallahu taala anil jamii nga xamante ne nii feebar boobu mooy eeru medina bi moo leen jàppoon ba ñuy mébét loolu màkka di xalaataan màkka yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ñaan ngir buur yàlla daq wabaa'ul madina ilal juhfa ñii nag loolu la woon ñu daal di fay jëlee ab feebar wastawxamul madina léegi nag pour faj leen fa amara lahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi zawdin waraa léegi nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah ngir faj leen ndax ay ñu ñëw lañ tuub si ba pare nekk fi mais nag mënatuñu fee ne ndax climat dëkk bi moom moo leen fi teree nekk ba ñu ngi ciy jële feebar bu boobaa nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li mu def mooy mu daal di leen digal ñu daal di dem ci àll bi comme li nga xam ne loolu lañu ñu miin moo tax yenn feebar yi leen rek la yóbbul waa ji fu mu miin kese yóbbu ko fu mu miin kese léegi nga gis ko mu tane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi leen digal ñu yóbbu ñu jëm ci géléem yi bi zawdin mooy géléem yi am na ñu ne mooy bu dee dafa nekk entre trois entre trois jëm jëm di jëm dix waaw am na loolu wax la am na nag yeneen wax ne ay jigéen nag lay doon loolu lañ naan zawd a ah, mooy gëléem goo xam dafa nekk entre trois jëm dix voilà walla am ñu ne nag mooy ay góor ay jigéen lay doon moom lañ naan zawd mu digal leen ñu dem ci àll bi Euh, ànd ak ki nga xam ne mooy ki doon sàmm li nga xam ne mooy gëleemu yonent mi alayhi salaatu wasalaam gëleemu jullit ñi wa amarahum an yaxruju fiihi fa yashrabu min albaaniha wa abwaaliha mu daldi leen digal am paj moo xam ne neleen nag bu ngeen demee ni ngeen di def mooy non seulement ngeen dem ngir changer climat waaye bu ngeen demee na ngeen naan ci na leen rattal ngeen naan ci soow mi waaye gëléem yi mu rattal mu taataanal leen saw gëléem yi ngeen boole koog meew mi daal di koy naan loolu di leen di wéral moo tax façon feebar bii xaw ma malaria lañ koy xaw ma mooy gëléem euh, saw gëléem ak meewu géléem da koy faj léegi kon mu daal di leen digal ñu daal di dem génn ma dinatul mën madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam ànd ak sàmm boobu am na ci yeneen yu ne woon ñaar lañu ñaari sàmm lañu woon am na sax yenn yoo xam ne dañ ne yasaar la kookut la kenn ki tuddoon ah, wallaahu taala alam fantalaqu biñ leen waxee lool ñu daal di dem xatta ida kaanu naaxiyat alxarra kafaru bada islaamihim wa qataluu raaciya nnabiyi sala allahu alayhi wasallama wastaaqu zawd léegi bi nga xam ne ci lañu dem ànd ak ñooñu ànd ak sàmm yooyu ah ñu def li leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon ñu naan ci sawu gëléem yi ak li nga xamante ne mooy soow mi loolu nag dinañ ci ñëw léegi pour taxaw tuuti ah, wala ñu def ko léegi bala ñoo bala ñoo bala ñoo weesu fii wala ñu bàyyi ba nettali nettali bi ba pare nañ bàyyi ba nettali affaire bi ba pare mooy mas alam est kon lii nii sawum gëléem est-ce que lu lu sawum géléem dafa nekk lu làpp walla déet ci gàttal maa huwa hukmu bawli makulil lahm ana lan mooy àtteey bàyyi ma yi nga xam ne dañuy lekk seen yàpp est-ce na walla laabul mooy seen saw seen saw seeni tuur ndox est-ce que am xar tey am xar ku nekk ci gétt gi wala nga romb ko wala mu saw fii yow nga romb daal di sa yére daal di kii laal est-ce que yow nga raxasi ko comme ni nga xamante ne bu doon tuuru ndoxu doomu aadama la danga koy raxasi mais boo xam ne mooy en général ba liir bi nga xam ne tollul fu muy lekkee loo xam ne moo koy téye kuy nàmp est-ce que bu boobaa comme que man li ma laal saw mi ma laal moom lii moom leer na ma xar mi la moom wala ma taxaw ci wetam mu daal di saw mu tis sama yéere est-ce que damay raxas partie bi ma laal wala jaru ko mooy yi nga xam ne dañuy lekk seen yàpp loolu incha allah dinañ ci ñëw bon bañ koo gina a guddal nag duñ ci guddul loolu peut-être ñu def ko ci fin wu kii bi incha allah bu ko temps bi mayee waaye nañu continuer kon ñoom ñu daal di def loolu daal di lekk ci li nga xamante ne nii naan bokk ci li nga xam ne mooy saw giléem yi ak seen meew bi nga xamante ne ci lañ def noonu comme ni leen ko yonent bi alayhi diigale ñu daal di wér retrouver la santé bi nga xamante nag ci lañu nekkat en pleine forme hein léegi ni ñu def ñu bàyyi ba àgg ba nekk ci bërëb buñ naan xar la fañ ne woon foofu gaa yi daldi ñu daldi ñu daldi weddi ñu daldi ne ñoom ñoo gëmoon gëmatuñu ñoo gëmoon tubbi nañu ñoo doon jullit nekkatuñu ko yemuñu foofu waqatalu ra'iya nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu jàpp sàmm bi daal koy rey am na keneen riwaaye yoo xam ne keneen ki dafa rëcc daw moom moo daw daal rëcc ñu rey ki nga xamante ne moom la ñenn ñu ne moo tuddoon Yasaar am na ci riwaaye yiñ la tuddal bi ñuy def taxriij bi yoo xam ne dëgg dañu dugg ci des euh, gina décrire ana mbooloo mii naka lañ rey woon sàmmkatu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo mële ndax foofu nañu ne bi nga xamante ne ci lañu daldi wér naan ci soow yi boole kook sawu géléem yi ba wér ñu daldi jël géléem yi fastaaqul la ñuy wommat mbir yi di dem fa adrakahum mawla rasulillah sallallahu alayhi wa yasaar wa ma'ahu mu ne bi ñuy dem noonu laata mooy boobu bii dafa riwaay bii dafa gën dugg ci detaayu naka la naka la yasaar def bañ raye ko ndax riwaay biñ gis bu saxiixayni bi bu imaam al Buxaari biñ doon léegi dana rek fa qatalu raaciya nabi sallallahu alayhi wa ñu daal di rey ki nga xam ne mooy sàmmkatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bii nag dane waxoon nañ la sànq que ne am nañu ne ñaar lañu woon mais riwaaye bii dane ginoon nañu bari mu ne bi ñu wéree di ñu wommat géléem yi di yóbbu fa adrakahum mawla rasulillah yasaar yasaar moomu ma la waxoon am na ñu ne noonu lu tuddoon radiyallahu anhu ne woon sàmm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon sàmmal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi leen dab am ñu mu àndal ah ñu songu gaay yi gaa yi daal leen di rey rey ko moom fa qata'u yadayhi wa rijlayhi wa gharazu shawka fi lisaanihi wa aynayhi hatta maat non seulement gaa yemuñ ci rey ko bàyyi ko noonu waaye fa qata'u yadayhi ñu dagg ñaari loxoom moom Yasaar wa rijlayhi dagg ñaari tànk yi dagg loxo yi teg fële dagg ñaari tànk yi teg fële wa gharazu shawka fi lisaanihi wa aynayhi hatta mat te loolu lépp mu ngi dund mooy dañu dagg ñaari loxo yi au lieu ñu jam ko mu dee ñu door a def lool mais en étant vivant ñu dagg ñaari loxo yi dagg ñaari tànk yi ba pare jël ay ay ay ndékk ndékk ndékk daldi koy bay fi nga xam ne mooy ci làmmiñ wi tàllal làmmiñ wi jël cactus di ko ci jam ba pare jël ci ci dëgg yi waay nay yi dal bënn ñaari bëtam ci ay dëgg ba noonu bàyyi ko noon banim deewe lo wastaaqu zawd ñu teg ci leneen ñu daldi wommat gëléem ya nga xam ne ñoom lañ leen booleloon ca sàmm ba yoroon ko ñu daldi jël gëléem ya daal wommat dàq gëléem yu yóbbu seen jëmale fa ñu dëkk ko ñoom Uqal ak waa Uray kërëccoon nag noonu la xame riwaaya bi lim ne fa balagha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa ba'atha at-talaba fi atharihim mu ne nag bi nga xamante ne nii kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la ko xabaar bi dikkale que ne aa ah, ñi fi ñëwoon de te ne woon tuub nañu te mujj feebar nga boole leen ak sa sàmm yi ñu dem de tubbi nañu rey nañu sa sàmm ba yóbbu nañu géléem yo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yëg fa ba'atha at-talaba fi atharihim mu daldi yebal nu mu gën gaawe ñu topp ñoom aa ah, loolu nag yebal googu moom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ci anakan kan lay wa yebaloon ah bu dee imaam ah, eh, al Buxaari raxmatullah aley ci kitaabul xuduud indi na fa tamit xadiis bi foofu dane ak ci xadiisu seydina salama ibn al akwa këne dafa yónni yonent bi alayhi salaatu salaam keroog xaylan min muslimiina amiruhum kurz ibn jaabirin fihri mu ne keroog yonent bi alayhi salaatu salaam dafa yónni mbooloo ci jullit ñi ki jiite keroog mooy seydina Kurz ibn Jaabir al-Fihri ngir mu dabi waa Ukkal ak waa Urayna ñu def jëf ju ñaaw ji looloo tax ñuy tudde lii sariyatu Kurz ibn Jaabir al-Fihri ne lii de mooy sariya bu Seydina Kurz ibn Jaabir al-Fihri ila al-Urani fi talab al ngir mu topp al-Uraniyin wa Ukkal na ko noonu la imaam ibn Isxaaq tamit ne ci riwaayaam moom mu ne Kurz ibn Jaabir la yonent bi yónni woon ci riwaaya imaam Muslim mu ne ñooñu ba léegi bu Seydina Anas mu ne ñoom annahum shabaabun min al ansaar min rajula ñu yonent bi alayhi salaatu salaam ngir ñu topp poursuivre gaa yi mu ne ay jeunes lañu woon bokkoon ci waa Ansaar jege woon nañ vingt góor vingt personnes mu ne wa ba'atha ma'ahum qaa'ifan yaqtassu aathaarahum mu ne keroog nag mu boole leen ak koo xam ne ñu xam empreinte lañu ñu mën a topp ay trace la ñu xamee trace te man koo topp mu boole nee nag ñoom ngir moom mu jouer rôle topp seeni trace fu ñu mën a jaar ñu fekk leen fa ñu mën a dugg kon loolu la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónni ci seen gannaaw ngir ñu daldi dem jëli leen toppi leen moo tax mu ne fa balagha nabiyya ci bu ñu ngi ba léegi riwaaya imaam al buxaari ci kitaabul maghaazi qissat baabu qissatu ukal wa urayna buntu nettali xew-xew waa waa ukal ak waa urayna kon mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam daldi fa ba'atha talaba fi aasaarihim mu daldi yónni ñoo xamante ne ñooy topp seen gannaaw toppi ngir indi leen nu mu gën gaawe léegi biñ leen toppee ñu daldi leen jëli indileen leen dabi leen daldi leen jëli mooy ga ñu mu gën gaaw ñoom Seydina Kurz ibn Jaabir rëpptal nañu ni mu gën gaaw fekk fa gaaya boroom jëf yu ñaaw yi daldi leen ne nuus ci même jour bi ci même jour biñ defe lool di daw ci lañ leen ci lañ rëpptal daldi leen dab te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xabaar boobu comme ni newee bi nekk ci kitaabul wudu bi mu koy dikkal kënañee def nañ jëf ju ñaaw boo jooju fii awwalin nahaar ci début journée bi la woon bi nga xam ne ci lañ leen indi mu ne fa lamartafa an nahaaru ji a bihim bi nga xamante ne nii ci la journée bi mooy jant bi yéeg nekk ci kaw ci même jour bi ji abihim jàpp lañ leen jàpp indi leen takk leen bañ ne ngodd ñu indi leen ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam biñ leen indee fa amara fa qata'a aydiyahum wa arjulahum wa sumirat a'yunuhum wa alqu fi lxarra yastasquuna fala yusqawna ila axiri alxadiis mu ne bi nga xamante ne nii ci lañ leen indi yonent bi alayhi salaatu salaam daal di digle ñu daal di dagg li nga xamante ne nii mooy seen loxo yi ak seen tànk yi ba pare bënn seen bët yi tuur seen ndoxu bët yi ñu daldi leen sànni teg leen fa nga xamante ne ca biti ci foofu nga xam dafa bari ay xeer yu yu ñuul ci biti ñu ne fa nag ñu yeew leen noonu bàyyi leen foofu ñuy ñaan ñu daal leen sàkku ñu daal leen may ñu naan kenn mayu leen ñu naan noon lañ leen bàyyi ba ni nga xamante ne ci lañu génn àddina moo tax imaam Abu Qilaaba mi nga xam ne moo nettali mbir mi mu ne fa haa'ulaa'i saraqu wa qatalu wa kafaru ba'da imaanihim wa xaarabu llaha wa rasuulahu mu ne gaa ñii de gaañoo ñële muy waa na ñi ak waa Ukkal defoon ñii bokkoon ci ñoom saraqu dañoo sàcc wa qataluu ñu rey wa kafaru ñu weddi ba'da imaanihim ginnaaw bi ñu gëmee yàlla wa xaarabu ñu xeex ak yàlla wa rasuulahu ak ndawam bi aleyhi salaatu wassalaam looloo tax biñ leen jàppee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ni ñu ko def noonu la leen def mooy lan fa amara bi bihim mu digal ñu daldi bënn seen bët yi dagg seen loxo yi bàyyi leen ci tàngoor wi foofu fële ñuy kaddi kaddi ba ni nga xam ne ci lañu génn àddina di ñaan ñu may leen ñu naan kenn mayu leen ñu naan kon loolu mooy qissatu Ukal ak Urayna léegi nag am na ci boroom xam-xam yi yu tafsiir yi yu ne ci ñoom ñii la aaya bi nag ci suuratul Maa'ida di wax muy aaya 33 bi suñu boroom subhaanahu wa ta'aala di wax naan ba'd a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim innama jazaa'u alladhina yuhaaribuuna allaha wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasaadan an yuqattaluu aw yusallabuu aw tuqatta'a aydiihim wa arjuluhum min xilaafin aw yunfaw min al ard dhaalika lahum khizyun fid dunyaa wa lahum fil aaxirati 'adhaabun 'adhiim illa alladina taabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu anna allaha ghafurur am na ci boroom xam-xam yi ñu ne ci la suñu boroom ci ñoom ñii la wàccee aaya bii mu ne yaa ayyuha alladina amanu mu ne innama jazaa'u alladina yuhaaribuuna allaha wa rasulahu mu ne dëgg-dëgg de ah li nga xamante mooy payuk ñi nga xamante ne ni ñooy xeex yàlla di xeex yonentam alayhi salaatu wassalaam ndawam wa yas'awna fil ardi fasada ñuy dox ci kaw suuf di semer le désordre ak mbonte ci kaw suuf di tasaare ci kaw suuf ak yàqute mu ne ñooñu de li nga xam ne mooy seenu pay di xeex yàlla di xeex ndawam wa yas'awna di wëy di wëy ci kaw suuf fil ardi fasaadan di fi wëyal suuf di ko fi lawal ci yépp mooy yu ñu am mu ne ñooñu lan mooy seenu pay dëgg-dëgg mooy an yuqattalu ñu daldi leen rey rey gu mettee mettee wayu sollabu ñu daal leen pendre crucifier leen aw walla bokk aw yu sollabu mooy an yu xatalu mooy ñu daldi di leen rey rey boo xam ne bu metti lay doon loolu mooy benn aw yu sollabu wala ñu crucifier leen daal leen pendre leen aw ay aydiyahum walla bokk ñu daldi di dagg seen loxo yi wa arjulahum ak seen tànk yi min xilaafin ci jàllar leen aw wala bokk yun faw ñu daldi leen exiler minal ardi ci suuf si lii mooy seenu àtte yi nga xamante ne ni lii lañ ñuy def ñu mel noonu voilà waaw mu ne ñooñu zalika lahum xizyun fi dunya lii nii du lu metti de ndax li ñu dafa ko gën a garaaw gis nga pen bu tool nii mooy ñu rey leen crucifier leen wala ñu crucifier leen wala ñu dagg seen loxo yi ak seen tànk yi ci jàllar bi ko wala ñu sànni leen sori leen ñu exiler leen ci ay île ak feneen foo xam ne duñu fa mën a yàq mu ne ñooñu de zalika lahum xizyun lii mooy seenu seenu gàcce lay doon pañ bi pen yii nii fi dunya fii ci dund gu jege gi walahum te ñeel na leen fil aaxirati ca alaaxira buñ fa ñëwee azabun azim mbugal mu tara tara tar mu gën tar mi ku dégg lii naan tar na ne la leen di xaar moo gën a garaaw ndax en plus c'est dissuasif bu ko ñeneen gisee dootuñ ko defati mu ne illa alladhina taabu ba mu des nag mooy lii mooy pen bi dal bi leen war a dal illa alladhina taabu ba mu des ñi tuub ci ñoom min qabli an taqdiru alayhim laata nga leen di jàpp mooy koo xamante ni nii dafay xeex yàlla di xeex yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di seme ci kaw suuf ak yàqute lii mooy seen pen waaye nag bu dee dañu tuub laata ñu leen di jàpp autorités yi di leen teg loxo mu ne ñooñu kon na nga xam ne faalamu na ngeen xam ne am na allah këne buur yàlla xafuur aji jéggalaa kon la raximun aji yërëmaa la mooy ne ñii li tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam teg leen lii mooy aljazaa'u min jinsil amal kama tadiinu rek tudaanu comme ni nga leblee rek buñ lay fay lu mel noonu lañ lay fay njekk li leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam defal xéewal gi leen defal baddaluha kufran nga ñëw lii lépp dal la ñu mettre à ta disposition médicament yi war ndax tey bu lii mu ngi mel ni nit koo xam ne ab réfugié la wala ab migrant la wala ab étranger la ñëw ci dëkk bi feebar daal di ko fay da ci réew réew mu man di dem waa réew ma daal di koy jëlal soins yi nga xam ne ñoo war ci moom ngir ñu faj ko du fay dara di ko dundal utal ko fu mu dëkk utal ko médecin yoo xam ne ñoo koy toppatoo ñu bàyyi ba wér amul dara luñ def ci hôpital bi ñu assassiné ñi nga xamante ni nii ñooy médecin ya leen doon faj ñu naan déet ñu jël camion bu fa newoon ñu yegg ci matériel le le matériel médical biñ leen doon faje ñu daal di ciy teg ci kaw outil frontière ya ngir daw ñoon bu ñu leen jàppee lu ñu leen di def yàllallaa nañ ko def États-Unis ndax luñ leen di def ci seen électrique bu méttee méttee metti la mujje te buñ yemee ci lool sax daw ba rëq suñu boroom nag ne lii mooy seen pen mooy ñii lañu def baddalu ni'matallahi kufra xéewal gi leen seen boroom defal ñu daal di koy weddi changé ko ak li nga xam ne mooy weddi looloo tax Seydina Abu Qilaaba mi nga xam ne moo solo mbir mi ci Seydina Anas ibn Malikir radiyallahu anhu wa ardaa mu wax lool ne fa haa'ulaa'i saraqu ne gis nga ñii lii leen dal saraqu dañoo sàcc wa qatalu ñu rey wa kafaru ba'da imaanihim rien al kufru ba'da imaani lool kese pen bi mooy dee waaw alladi baddala diinahu faqtuloo man baddala diinahu faqtuloo wa xaarabu ñu xeex ak yàlla wa rasuulahu ak ndawam bi kon ñoom loolu lañu jëf mooy li ñu def lañ leen fay seydina qataada ibn di'ama sànk tudd nañ la ci riwaay imaam al bi biñ la wax ne Abu Qilaaba moo ko jële ci Seydina Anas loolu mooy bi nekk ci kitaabul wudu xadiis mu ngi jaar ci Seydina Abu Qilaaba an mu jële ko ci Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kantaa bi ñu gis mu newoon ci su qissatu Ukal wa Urayna ci kitaabul Maghaazi Seydina Qataada ibn Di'aama moo ko jële ci seydina Anas mu ne balaganaa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ba'da dhaalika kaana yahuthu ala sadaqa wa yanhaa anil muthla Qataada ibn Di'aama imaam Qataada mu ne jote nañu kënig yonent bi alayhi salaatu wa salaam ginnaaw loolu da doon xirtal nit ñi ci saraxe di tere ñuy décapiter nit ñi xam nga xadiis bu mel nii gisoon nañ ko mooy xadiis Seydina Samura te tuddoon nañ ko ci jataay bee weesu waaye dañu naan lii li tax mooy ba'da zalika du ne ci jamono jii la woon mu yonent bi alayhi salaatu salaam lool tere woon na ko bien avant comme niñ ko woon ci ghazwatu Uhud waaye ñii nii mooy li ñu def waa ji lañ leen def te lool mooy alqisaas loolul mooy la moom la ñuy wax ci loi yu gars yi la loi du talion œil pour œil dent pour dent mooy loolu boo yeen di fayu fa in aaqabtum tum fa aaqibu bi misli ma uqibtum de wala in sabartum la huwa xayrun lissaabiriin lool la mooy ku nekk li nga def li nga def rekk lu mel noonu moom lañu laa fay ñoom li ñu def déggoo li riwaaya bi wax ñu daldi ñëw ci gaa yi daldi euh, non seulement yemuñ ci rey ko waaye ñu daldi dagg li nga xamante ne nii mooy loxo yi ay aydiyahu ñu daldi dagg li nga xam ne mooy loxo yi ñu naan déet ñu dagg loxo yi dagg tànk yi wa xara ñu jël wa xarazu jël ay dég daldi koy jam ci bët yi tuur bët yi ba pare ñu bàyyi ko noonu ba nim faatoo ak ci xëcc làmmiñ wi di ko ci jam mooy li mu def ñoom li ñu def képp lañ leen fay looloo tax yonent bi alayhi salaatu salaam def leen nii waaye tere woon na li nga xamante ne mooy mus la bu yàgg waaw keroog Uhud bi mu nee biñ rey Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib comme niñ ko tudde woon mu ne woon dina rey ñu toll noonu ñu bari ci ñoom def leen comme niñ ko def saxaaba yi tamit radiyallahu taala anhu wax loolu suñu boroom nag daldi wàcce aaya wax leen lam leen doon wax fa in aaqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum la huwa xayrun lis saabiriin kon loolu la mooy ne mbir mi bu ngeen ñëwee bay fayyu na ngeen fayyu lu mel ni liñ leen def waaye nag bu ngeen muñoon de la wa xayrun lis-saabiriin moo gën nag pour aji muñkat ji waaye ñii ni il fallait lu mel nii mooy jamono jo Yonent bi aleyhi salaatu wassalaam suñu boroom ne ko woon wasbir ne ko muñal waaye ñii ñii nii lii ñu def il fallait lu mel nii am sinon yeneen arab yi dañuy ñëw defaat la même chose waaw fa in wa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma uqibtum bi lu mel noonu lool lañ leen def mooy al jazaa'u min jinsil amal comme li ñu def rek lool lañ leen def li ñu leble loolu lañ leen fay ah, léegi nag mu dese ñu kon suñu masala mi ñu doon wax muy masalaam kon nettali bi jeex na loolu moo xew ci ñooñu muy kon sariya bu Seydina Kurz ibn Jaabir al-Fihri am na nag ñeneen ñu ne Sa'd ibn Sa'id ibn Zayd moom moo ko jiitoon am ñu ne Sa'd ibn Zayd al-Ansari moom la yonent mi alayhi salaatu salaam jiitoon waaye lii mooy li gën a dëgër que ne Seydina Kurz comme ñu ne ci Sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër buñ paree ci lool nag ah, léegi nag. mu des kon masala bi ñu waxoon masala bi ñu waxoon mooy maa hukmu bawle makulil lahm ana lan mooy àtteey bàyyi ma yi nga xam ne dañuy lekk seen yàpp wax naa la nag loolu dañ koy gàttal ndax masala fiqhiya la boo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy traité ci kitaabu tahaara imaam al buxaari rahmatullah alayhi def na buntu euh, ci kitaabul wudu boobu euh, def na fa baabu abwaalil euh, abwaalil ibil li jëm ci sawum li nga xam ne mooy gëléem yi léegi Euh, mooy euh, ku bëgg lu gën a gàtt lu gën gudd nag ci masala mi mooy dangay dem kon ci ci ci chara fiq yi chara kutubul xadiis yeeg fiq yeeg yooyu foofu lañ koy gën a traité waaye ñun dañ ciy wax loo xamante ne mooy lu gën a gàtt loolu mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute dañoo wuute ci est-ce que lan mooy àtteey alxayawaan almakulil lahm lan mooy àtteey sawam ndax fii lan moo tax ñun po question boobu ñu posé ko mooy ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam gëléem yi la boole ngir ne leen ñoom nañu naan ci soowu gëléem yi waaye boole kook sawu gëléem yi te gëléem animaux boo xam ne animal la boo xam ne dañ koy lekk dañuy lekk yàppam léegi mu digle ñu naan li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, sawam loolu dañ naan la àtte boobu dafa am ñaari wax ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ngir gàttal muy ku mel ni maalikiye yi di waxu imaam Maalik di waxu tamit imaam Ahmad ibn Hanbal ak mbooloo mu bari min as-salafi min as-saxaaba te ci shaafi'iyya yi ku mel ni imaam Ibn Xuzayma ci ñi ne moom shaafi'i yi la mujj la la la moom la moom la mooy imaam Ibn Xuzayma shaafi'i la woon ak imaam ibnul mundir mais est-ce que ci lañu mujj loolu wute la am na ci boroom xam-xam yi ñu ne noonoo ñoom dañu mujj ànd ak amatuñu benn mazhab mooy dañoo nekk mujtahidun boo xamante ni mutlaq lañu dépendratuñu ci loolu waaye dangay dem ci shafi'i yi ñoom ñu naan la imaam ibn Xuzayma ak imaam ibnul mundir surtout imaam ibnul mundir sax fa la wax di gën a nee que moom ci ñoom la bokk na ko noon ku mel ni ñoom imaam ibn Hibbaan ñoom dañu ne te lool mooy madhabu imaam Maalik imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi mooy ne li nga xamante ne mooy xayawaa alxayawaanaat almakuuli laxm ñooñu seen saw loolu noonu dara newu ci mooy ne lu laab la lu laab la ak seeni dem àll saw yi ak dem àll yi yi nga xam ne dañuy lekk seen seen al seen seen yàpp yooyu noonu yu laab la ku mel ni mazhabu ñi ci des mooy ñan Shafi'i yeeg Hanafiya yi surtout imaam mazhabu imaamu Shafi'i ñoom dañu ne euh, kii bi mooy dañu ne dafa da sawu yi eh, xayawaanaat yi ñoom dafa dañu dañu dañu mooy laabuñu seen dem àll laabul seeni eh, eh, sawu laabul dara laabu ci moo xam nag xaya mooy animal kon mooy bu dee yow bi ñuy lekk yàppam lañu ne moom moom ay ay ay dem àllam ak ay ak ay ay ay sawam ay tuur ndoxam yooyu noonu dara kiiwu ci mooy ne yépp laabuñu mooy kon yi ñu lekkul seen yàpp moom jaru da wax mooy ñoom ñépp la ko euh, waaye euh, bon pour indi dalilu ko ne waaye li gën a dëgër dañuy wax li dëgër mooy waxu Maliki yi ak ngiru imaam Ahmad premièrement mooy xadiis bii nii xadiis bii nii day wane lan këne ñoom seeni dem àll ak seeni surtout seeni saw bokk comme loo xam ne bu doon sobe la yonent bi alayhi salaatu wassalaam du leen ko naan te yonent bi alayhi ci boppam moom moo dàq ne buur yàlla deful euh, li nga xam ne mooy pajum aw xeetan ci loo xam ne da leen koo tere ci loo xam ne najis la loo xam ne dafa sobewu bi ñu xamee lool nag lañu xam ne comme que ñii dañ koo defoon ngir ngir faju kon loolu euh, loolu noonu euh, day wone lenn que kon sawm géléem ak yi ñuy lekk ndax géléem ak yeneen yi kon ñoo yem foofu lañ koy xamee te tamit yeneen yi leneen yi mooy yonent bi alayhi salaatu salaam dañ doon julli ci marabidul ghanam te wax na sallu fi marabidil ghanam julli leen ci géttu xar yi géttu xar yi lu fay am seeni dem àll dañ fay xaw di fa def yépp mu ne julli leen fa te yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ajam gi gëléem la yéegoon dugg ci masjidul haram bi muy aj mais ci gëléem la yéegoon te gëléem moom du la ne man sama heure dem àll jot na te biir jàkka ji kaaba gi foofu noonu muy wër yo war mooy ne jamono ju ne manoon na faa manoon na fa lan dem àll manoon na fa tuur ndox bu doon ne dafa nekk loo xamante ne sobe la mooy ne euh, xam ngeen ne moos kon yonent bi alayhi salaatu salaam du ko dugal foofu ndax heure bu ne mën na faa indi li nga xam ne mooy sobe soosu moom géléem kon loolu ah mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ah, kon loolu la ah mu am beneen Ah, mooy ne mooy euh, non nañ yem foofu ngir gàtt ndax sinon duñu pare après ndax dañu dese leneen loo xam ne fokk ñu jeexal ko kon xam naa kon ci wàllu woowu loolu la mooy que ne li gën dëgër mooy ne euh, tuuru ndoxu lu ñuy lekk yàppam lu ñuy lekk yàppam mooy ne sobewul léegi loolu mooy lan mooy exemple li ñu joxe woon sànq bi ñuy annonce affaire mooy yow boo newee na nga taxaw ci côté am xar mu jekk rek di saw saw mi tiis sa yére doo ko raxas ndax du sobe du sobe mooy ne du sobe jaru ko fu ñuy julli ci koo xam ne ñuy julli ci géttam di naan yonent sallallahu alayhi wasallam ne gëléem ni naan leen naan leen ci sawum gëléem yi loolu day wan ne kon loolu ba pare mu dugal kii yi fële loolu nga day wane ne nag kon loolu dara newu ci loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër insha allahu ci masala boobu kon ginnaaw loolu ñu àggale kon ba léegi ci yeneen xew-xew ginnaaw qissatu kal ak urayna muy nettali beneen xew-xew bu xew ba léegi ci juróom-benneelu at mi muy beneen sariya boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ko yónni muy sariya boo xamante ne nii moom lañ gën a xamee ci sariyatul xabat wala sariyatu siifil bahr sariyatu siifil bahr sariyatul xabat de sariyatu siifil bahr muy sariya boo xamante ne li tax ñu tudde ko alxabat alxabat ay ñam la yoo xam ne pour yi la pour gëléem yi la ci kaw garab yi lay ne comme kàdd comme garabu kàdd bu dee ñi ko xam nga xam ne sàmm bi day jël bant di ci dóor wala moom ndax kan day day day naqare te dafa am ay dit yuy jame dangay toog di jël sa bant bu gudd di ci dóor muy wadd di bàccal xar yi ak gëléem yeeg fas yi ngir ñuy man di lekk looloo tax ñu tudde ko alxabat muy dañ koy xam dañ koy wax tamit sariyatu siifil bahr muy sariya bu siifil bahr nettali bii nag sariya bi imaam al buxaari raxmatullaahi aleyhi daal dina koy solo moom na ko noonu imaam muslim ibn al xajjaaj imaam al buxaari bi ko solowee ci kitaabul magaazi mu ngi ko tudde baabu gazwati sayf siifil bahr wa hum yatalaqawna ayran li qurayshin wa amiruhum abu ubayda mu ne baabul bunta ngi gazwatu siifil bahr xare bi nga xamante ne mooy wax siiful bahr siiful bahr mooy saaxilul bahr mooy tafes voilà mooy ci tafes ga tafesu géej gi ci plage ba voilà loolu mooy siiful bahr ah eh? mu ne wa te ñoom yatalaqawna ñi mu yónni woon dañoo génn mooy waxoon nañ la ne sariya léeg-léeg dañ koy woowee ghazwa loolu waxoon nañ ko comme bii nii walla imaam al Buxaari mu ngi ko tudde ghazwatu siiful bahr te sariya la boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa yónnee woon ana kan moo ko jiite woon loolu yëpp dinañ ko gis léegi ak lan mooy nettali bi insha allah ah mu ne wa amiruhum ba léegi bunt bi te ki jiite woon mooy Abu Ubayda di seydina abu ubayda aamir bnul jarraax radiyallahu taala anhum wa ardaahum léegi sariya bi ana lan moo ko waral ana lan gis nañ ci nim tudde bunt bi moom wax na li tax nee na wahum te ñoom yatalaqawna ayran li Quraysh fa demoon ngir dab benn moom lañ doon dabi loolu benn affaire la am yeneen riwaaye comme bu imaam Muslim bi ak bu imaam al-Waaqidi bi na ko noon imaam Ibn Sa'd këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba'athahum ilaa hayyin min Juhayna mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da leen a yónni ci benn quartier ci benn quartier ci waa waa Juhayna léegi kon ci kaw lool mooy dañuy gis ni ci biti day mel ni dañuy am kon ñaar lu xaw a contradiction lu xaw a contradictoire waaye dañ naan lool contradictoire mooy da leen comme nam doon def rek yónni une pierre deux ndax comme que na soriwul woon côté yooyu te sorewul woon Medina ci yoon wi Quraysh di jaar seen convoi yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni leen ngir ñu dem xooli waa Juhayna ci quartier boobu noonu waaye tamit ñu dogaale li nga xam ne mooy convoi waa Quraysh ginnaaw bi ñu xawee lool mooy léegi sariya bi ana kañ la am dañ naan la imaam Ibn Sa'd raxmatullah alayhi comme nim newee ci at tabaqaat mu soloo ko muallaqan ah mbir mi mu xewoon ci rajab sanata thaman ci weeru rajab ci huitième année bi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye wax jooju noonu dëgërul li dëgër mooy ne sariya bi mu ngi xew avant sulhul Hudaybiya bii laa bëggoon a wax sànq boom laa doon wax sànq juum wax sariya bi diñ jóge sànq bu Seydina Kurzu bi ci Uraniyiina bii laa doon naal ci biir nañ gis ne mu ngi xew avant Hudaybiya bii la woon bu siifil bahr mooy ne lii mu ngi xewoon avant sulhul Hudaybiya di ghazwatul Hudaybiya avant loolu la woon waaye xewul comme ni ko imaam Ibn Sa'd waxe te loolu nga ne ma waa léegi lu tax ñu ne la comme li imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi moom it wax na loolu mu ne le fait que yonent bi aleyhi salaatu dafa yónni sariya bi ngir bu dee ci kawl imaam Ibn Sa'd wax ne huitième année bi ci rajab mu ne lool dina tumuranke mu nekk ndax lan li annahum kaanu hiina idin fil hudna mu ne ndax jamono jii nii bu dee imaam Ibn Sa'd huitième année bi mais loolu ñu ngi woon ci trêve Hudaybiya bi ndax Hudaybiya léegi ñu gis ko incha allah pour information jataay bii di ñëw lañuy dugg ci al Hudaybiya incha allahu taala lii mooy dernier xew-xew bu dox suñu diggante ak sulhul Hudaybiya bu rëy boobu ngay ngay dégg mooy ne xam nga amagul te bi mu amee dafa am ay trêve yu ci waa Quraysh jëlëg jullit ñi mooy un yoo xam ne ci jàmm la ñuy ne mooy un yoo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam après day toog un an ca année ba ci jot ci lay ñëw ngir def umra ndax Hudaybiya du woon xare jugu taxu ko woon a jóg mais dafa bëggoon dem ngir ziyaare Ka'batal Musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa takriman mu ne la waa jamono jii mais ci trêve yi lañ newoon bu dee huitième année bi ndax fin sixième année bi la zul qa'da la Hudaybiya di am ca septième année ba zul qa'da foofu noonu ba foofu yonent na sar sam dafa ñëw di def ajam def umraam umraam mais ñu ngi woon ci trêve bi ba léegi ba ni ko waa Quraysh di trahir après mu ne kon naka la ñuy nekkee ci trêve ba pare yonent bi alayhi salaatu di yónnee ab sariya muy dogaane convoi wu Quraysh hein mu ne imaam alxaafiz ibn xajar lakin talaqi ciira qurayshin maa yutasawwaru an yakuna fi lwaqti alladi dakarahu ibn sanata thamaanin li annahum kaanu xiina idin fil hudna mu ne waaye dogaale convoi Quraysh bi c'est inim manoo jàpp këne manuñoo jàpp këne ci jamono jooju la amoon comme ni ko imaam Ibn Sa'd waxe ci rajab ci juróom ñetteelu at bi ndax jamono jooj jamonoy trêve lañ ne woon loolu benn affaire la buy wane ne kon loolu day jëkka a ne lii waay waay loolu man da la teg ci beneen sabab mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doonu loon xare te doonu loon yónni ay sariya ci asharul haram doonu ci woon yónnee te rajab bu mudar ci ashurul xurum la bokk kon benn ngoog gisoon nañu ca Seydina kii eh, eh, eh, ba mu yónnee ñoom kële ne leen ngeen dem xooli rek lu Quraysh nekk bañ rayoon nit ca jamonoy ashurul xurum toole ba mu indi woon ak yonent mi aleyhi salaatu salaam la mu Abdullah ibn ibn Jahsh ne woon du laal seen liñ fi indi ba suñu boroom daal di wàcce yasaluunaka an shahril xaraami qitaalin fii comme niñ ko gise woon voilà moo na imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullah alayhi mu ne bal muqtadaa maa fi saxiixi an takuuna haadihi sariya fi sanati fi sanati sittin aw qablaha qabla hudnatil Hudaybiya mu ne li nga xam ne moom moo mën a moo yenu maanaa te li nekk ci saxiix bi loolu la yenu ne sariya bii mu ngi xewoon sixième année bi walla avant avant lan avant trêve Hudaybiya moom nag moo lii mooy li dëgër am na nag beneen hypothèse boo xam ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar na ko ne peut-être que ne wala muy li imaam Ibn Sa'd mais imaam Ibn Sa'd premièrement li mu wax mooy càllale càllale bi dëgërul mooy da ko nettali noonu en plus mooy fee yi ak xew-xew yi ci boppam moo mayewul woon ñu mën a dem di dogaale ji li nga xam ne mooy iru mais imaam al-Hafiz Ibn dane ah wala boog que man na yenu tamit que demuñu woon Quraysh ngir xeex ak ñoom seen seen convoi boobu waaye c'était pour sécuriser ko ci Juhayna ngir sécuriser convoi bi ci na mu ne lool de man naa nekk ndax looloo peut looloo tax que dinañ gis que ci xare bi amul xeex amu fa te reyuñ kenn mu ne wallaahu taala fallaahu alam buur yàlla gën a xam mais dañ naan hypothèse bii nii bu jafee lay doon mooy bu mujj bii ndax yonent bi alayhi salaatu salaam masuñoo dégg foo xamante ne nii masuñoo gis fu mu yónnee ab ab sariya ngir mu dem di sécuriser waa Quraysh même bu dee ci trêve lañ ne mooy buñ nee ci trêve mooy man duma leen laal mais seen sécurité convoi loolu ñoom la concerne kanta yónni ñi ak lu nekk leen di dal yépp ci yoon mi ngir sécuriser convoi Quraysh hada ba'idun jiddan loolu lu lii daal mooy ne ab sari yàlla boo xam ne yonent bi alayhi salatu wasalaam ko yónni woon ngir ñu dem këyiiri ñi nga xamante ne nii ñooy waa convoi waa Quraysh waaye mujjul ant yónni waale leen ñu jaar Juhayna bu dee ne comme ni nee ci riwaay imaam muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi léegi nag buñ ñëwee kon ginnaaw lool kon xam nañ ne lii mu ngi xew juste avant Hudaybiya ci sixième année bi la mën a xew te lool mooy li gën a dëgër insha allahu taala léegi nag ñu dugg nag kon ci nettali bi buñ jëlee xadiis bi ne ci si saxiix imaamul Buxaari raxmatullah alayhi muy xadiisu seydina Jaabir ibn Abdillah ki ko soloo ci moom di Amr ibn Diinaar mu ne sami'tu Jaabir ibn Abdillah yaquul mu ne dégg naa seydina Jaabir ibn Abdillah muy naan ba'athanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam thalaatha mi'ati raakib amiirunaa abu ubayda ibn al-jarraah narsudu 'ayra qurayshin mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam man jaabir di doomi abdullah ibn amr ibn haraam radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañoo yebal te ñu ngi ne woon trois cents gawar trois cents warkat mu ne amiruna abu ubayda ibn al ki mu defoon mu jiite ñu moo doon seydina abu ubayda amir ibn al jarrah aminu hadhihi al umma radiyallahu ta'ala anhum wa warkat mu ne lan moo ne woon objectif bi mu ne narsudu ayra Qurayshin ngir ñu dem daal di épier daal mission d'observation la woon mu nekkoon euh, nga xam ne sariya istitla'iya ngir ñu dem observer ji li nga xamante ne mooy convoi bu Quraysh boobu di ñëw ndax lii rek bokk na ci liy wane ne euh, deuxième hypothèse bi imaam al-Hafiz wax dëgërul ndax narsudu mooy yow di mooy di surveiller waa ji te du la gis ndax bu doon koy sécuriser au minimum da kii ñu xam ne gis ne kii dañuy sécuriser ndax nar sudu mooy ngay fexe jël ay ngay xaar nga waa ji au tournant inna rabbaka la bil mirsad waaw nee na bañ demee nag fa naa bi saaxili nisfa shahrin bi ñu demee ñu dem ba tafes mooy tafes nga Abu Sufyan jaaroon ak xeer ga ba muy daw ndax Quraysh léegi day jël ay précaution yu rëy buy jaar côté Médina nee na ñu dem tafes di leen fa xaar mu ne fa asaabanaa ju'un shadidun hatta akalna al-xabat nee na fa lañu nekk waay waay xiif gu tar daal dañuy dab foofale hatta akalna al-xabat ba ñu lekk li nga xam ne mooy yooyu ma la wax sànq ne looloo tax ñu tudde ko ghazwatul xabat nooy yooyu nga xam ne pour ci fruit yooyu di jóge ci garab yi ñu koy jox jur ji gëléem yi xar yi fas yi nee na toll nañ ci xiif ba ñun dañoo mujj yooyu fas yeek ak xar yi ak gëléem yi di lekk ñun loolu lañ doon lekk waaw mu ne fa summiya dhalika al jaysh jayshul xabat moom imaam seydina jaabir ibn abdillah mu ne ñu tudde li nga xam ne mooy armée boobu armée alxabat di lekk googu ñu la wax nee na nag bi nga xamante ne nii ci lañ demee noonu mooy est-ce que dañoo rek tàmbalee lekk loolu non mooy yoroon nañu yóbbal ndax jaysu bu toll nii ku leen yónni mooy xalaatoo ne duñ leen jox yóbbal si moo tax ci imaam al Buxaari ci kitaabul jihaad indi ko foofu mu ne moom Seydina Jaabir xarajnaa wa nahnu mooy beneen riwaaya beneen xadiis mu ne xarajnaa wa nahnu salaasu mi'a beneen riwaaya nahmilu zaadanaa ala riqaabinaa fa faniya zaadunaa hattaa kaana ar-rajulu minnaa ya'kulu kulla tamra mu ah moom seydina jaabir ibn abdillah mu ne génn nañ wa nahnu salaasu mi'a rajul dañun trois cents personnes lañ woon ñu ngi yenn woon suñu yóbbal yi ci jayshul xabat bi ci sariyatu wala ghazwatu siifil bahr mu ne suñuy eh, provision ñu ngi ko tegoon ci suñu ndodd yi mu ne fa faniya zaaduna falañ ne nag ba suñu provision jeex mu ne ba ni nga xamante ne nii nit ki da doon lekk jour bi bés bu ne benn tàndarma ngay am ndax loolu la seen amir di seydinaa abu ubayda radiyallahu anhu daal di digal moo tax ci xadiit bi ne woon ci kaw ci ci buntu baabu ghazwatu sayf al ci boobu mu ne fa amara moom Seydina Jaabir ba léegi mu ne fa amara Abu Ubayda bi azwaadil jaysh fa jumi'a fa kaana miswaday tamrin fa kaana yaquutunaa kulla yawmin qaliilan hattaa fani fa lam yakun yusiibunaa illaa tamratun tamra nee na bi nga xam ne nag ci la provision bi commencé di jeex Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu ne léegi lu waay yor ci lekk nañ ko indi dajale leen ma lépp ñu daal di dajale lépp ci arme bi nee na biñ ko dajalee ñaari njaq la woon ñaari ñaari takki standarma la mooy nag bi mu demee noonu fa kaana yaquutuna kulla yawmin qalilan hatta fani bés bu ne par tuuti dañu doon dañu tuuti tuuti lañu doon jox ba mbir yi jeex na tuuti tuuti yooyu mooy benn tàndarma benn tàndarma moo tax am na ci benn riwaaya bu nekk ci imaam muslim ibn al-Hajjaj te Seydina Abu Zubayr daal di koy jële ci Seydina Jaabir mu ne laqad wajadnaa faqda fa fa laqad wajadnaa faqdaha hiina faniya nee na bi mbir jeexee tàkk-tàkk nag vraiment ñu yëg nag vraiment affaire bi nag daal di feeñ ci ñun mooy mooy bi mu jeexee lañ lañ lañ gën a yëg xiif bi nag nee na Abu Zubayr nee na fa qultu kayfa kuntum tasna'una biha waaye yéen benn tàndarma nu ngeen ko doon doyee mooy dañu dem ba benn tàndarma ku nekk mais mujj gi benn tàndarma lu ñu bari di bool li benn tàndarma benn la boole ñu bari moo tax abu zubayr rahmatullah alayhi taalibu seydina jaabir la woon mu ne ma ne seydina jaabir mais yéen mais mais fa kayfa kun kayfa kuntum tasna'una biha mais lu ngeen doon defal benn tàndarma quoi benn tàndarma seydina jaabir ne namussuha kama yamussu as-sabiyyu ath-thadi thumma nashrabu fii nee na fa takfiinaa yawmana yawmana ilal lay mu ne ko xamoo lan lañ doon doyal benn tàndarma xam nga luñ doon def par mbooloo la doon boole benn tàndarma mu ne na mu suhaa dañ ko doon macc macc kenn lay jël ñu ne ko jëlal bu koy lumb de bu ko bu ko lekk mu jeex de ni ngay def mooy danga koy macc macc ba mu saf sa gémmiñ nga jox keneen moom it mu jël macc ba mu saf gémmiñam ñu jël keneen di jox noonu waaw akbar kan moo dund lool ci ñun laa ilaaha ñun ñun dañoo jaral ñun ñun moom nañ waxante dëgg rek projet yi l'islam yi ñu bari ci ñun jaraluñu xiif foofu boo fa demee doo lekk añ day jot kenn du la faale oh man duma dem ñaata yoon ngay dégg gaa xam ne looloo tax di kaas ay ndékki yu matul seen ndékki yi xamul kenn xamul lu mu saf quoi seen añ yi kenn manu koo lekk yow yaa am lool saxaaba yonent mi alayhi salaatu wasallam yónni la leen xoolal benn tàndarma mbooloo bu te loolu rek lay am màcc ngay def waxuma la yéy de màcc ba mu saf sa gémmiñ nga jox keneen mu màcc bu yàggee sax dootul saf dara ngeen ku nekk yi màcc ñuy joxe moo tax mu ne namussuha dañ ko doon màcc kama yamussu sabiyu as-sadi comme ni nga xam ne noonu la xale di màcce weenu yaayam di nàmp ñun noonu lañ doon macce tàndarma bi jox ci ci des mu ne ginnaaw gi nu leen def mu ne summa nashrabu alayha al ma cafkaay tàndarma jooju nga macc après ndox ngay naan mu jeex fa takfiina yawmana ilal lay mu doy ñu nag suñu bés boobu ba guddi aja Allah ya Allah ya Allah loolu nag moo leen dal moo tax nag bi loolu nag jeexee nag fa asaabanaa ju'un shadiidun hatta akalna al xiif mu tar daal li ñuy dal ba ni ñuy lekkee li nga xam ne mooy loolu noonu ñu la wax muy euh, ñamu xar yooyu ak ñamu géléem yi nee na nag bi mu demee noonu moo tax ñu tudde woon kon jayshul xabar fa summiya dhalika al jaysh jayshal xabar comme que ci tafis bi lañ ne woon noonu lañ ne woon di xaar mission bi terminé neena fa alqaa lana albaxru daabatan yu laha al anbar nee na naka lañ newe ci boobu di ko dunde ay fan di ko dunde ay fan nee ñu jekk rek géej gi daal di ñuy sànnil benn benn benn mooy mu teer géej benn jën wu rëy rëy rëy woo xam ne moom lañ naan anbar anbar mooy baleine ngan di baleine yooyu nga baleine ñu muy taw façon jën yoo xam ne dañ naan la xaw ma ñaata ñaata ñay lay lay ñaata ñay lay lay lay lay à nee na bu ngandum jën woo xam ne moom lañ naan anbar waaw waaw bu rëy rëy rëy naa kenn du laaj te lan mooy baleen nee na fa akal naa min mooy dafa teer da jekki ngandum jën daldi daldi teer ci mooy mu échoué ci ci plage bi loolu moom mooy xéewalug yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moo tax <laughs> wa man yattaqillaha yaj'al lahu te inna ma'al ku ragal yàlla buur yàlla dina la defal usi ci problème boo man di jàmmaarlool mu ne ñu lekk fa akal naa minhu nisfa shahr ñu lekk ci gis nga jën woowu lekk nañ ci lu mat jours mooy moitié weer waddahan naa min wadaki hatta saabata ilay naa ajsaamuna nee na ci lañu lekk ah am na ci yeneen riwaayu dix-huit jours waaw nee na ba pare ñu daldi ciy diw mu daldi diw mooy ñu diwoo ci dam nga day niin mooy boo ciy lekk après ak diw ji yu ñu génne nee na ñu daldi ciy diw ba suñu euh, Eh, eh, eh, yaram yi nga xam ne ndax sonn aku xiif demoon na bay commencé mel ni luy lax suñu yaram yi ñu diwoo ci ci diwu jën woowu ba suñuy suñu suñu suñu yaram yi beesa waaw voilà loolu mooy diw yaram it buy waaje kii nga diw ko sunna waaw mais ba noon rek muy yàqu nga naan man moom suufi laa wala yooyu yooyu ma ne gisoo saxaaba yi radiyallahu anhum te li ñu wax def yépp dinañ gis ne dañu dem nettali ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waddahanna min wadakihi hatta saabata ilayha ajsaamuna waaw loolu la ah nee na moom Seydina Jaabir mu ne fa axada Abu Ubayda dil'an min adla'ihi fa nasabahu fa amada ila atwali rajulin ma'a nee na Abu Ubayda pour xool jën wi ni mu toloon nee na Seydina Abu Ubayda daal jël benn faar ci faaru jën wi balen bi daldi koy samp après mu xool ci gën njool ci gaa yi ci nit ñi mu ne ko demal nga jaar ci wetu ci wetu euh, kii bi faar bi ma samp euh, bi ma samp mu ne wa axada rajulan wa ba'iran fa marra taxta nee na am benn waay boo xam ne moom dañ koo teg ci kaw géléem ne ko jàllal mais mu jàll mu jàll mais affaire bay leen sut faar bi rek faaru baleine bi buñ ko biñ ko sampee nit ku war géléem moo la sut ñaa <laughs> waa jaar ci suuf mu ne wa kaana rajulun min al qawmi naxara salaasa jazaa'ir mu ne am na nag koo xam ne ci nit ñi rayoon na keroog trois gëléem summa naxara salaasan ginnaaw gi mu rayaat trois summa inna aba ubayda nahaahu an naha ginnaaw gi seyna abu ubayda ñe e, déet après mu daal tere ñe déedéet bu ko kenn defati waay mooy bi ñu xiifee dëgg-dëgg seen waruwaay yi ñu doon kii après dañu jàpp affaire bi loolu mooy avant jën bi ñëw avant ñuy am jën bi avant ñuy am baleine bi na dawoon na ba rey trois ci gëléem yi mooy finalement bu bu euh, rey gëléem yi yi nga xam ne moo ñu fi indi sawaay suñu monture yi bu yàggee dootuñ deseeti dara ak lan la ñuy ñibbee Seydina Abu Ubayda daal di koy tere ne kon ak léegi doy voilà ne ko léegi doy na léegi nag ah Seydina Abu Ubayda Seydina Jaabir mu ne a ah, Abu Ubayda nag radiyallahu anhu bi bi gisee jën wi noonu ah léegi mooy est-ce que dañ koy lekkam déet nee na Abu Ubayda nañu kulu lekk leen mooy ñoom xamul woon ne mais i eh, waay yow affaire bu mel nii mooy ñu ngi dóor a gis lu toll nii ah lu toll nii moom ñu ngi koy dóor a gis ah, waaw mu ne leen kulu lekk leen mu ne fa lamma madina zakarna zalika lin nabi bi nga xam ne nag ci lañ ñibbi lekk ci ay kii ba suñu affaire ba jeex nag mission ba jeex ñu dellu ci Medina dégmal si Medina ala sakin afdal salatu wasalaam ñu nettali mbir mi yonent bi alei salatu salaam niñ fa nekke woon ak yépp ak jën wi nga xam ne finalement moom lañu suñu boroom génneel ci géej gi yonent bi aleyhi salatu wasalaam ne leen kulu rizqan axrajahu allah at'imuna in kaana ma'akum mu ne fa ataahu ba'duhum bi'adwin fa akala yonent bi aleyhi salatu bi ñu ko ko waxee mu ne kulu lekk leen loolu xéewal la wërsëg la bu yàlla génne bu leen génneel bu dee dese ngeen ci may leen ñu ci ñun ñu lekk nee na am koo xam ne mu jox ko ci benn cër yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di koy lekk loolu mooy sariya boobu ah ñu ne moo tax am na ci beneen riwaaya ñu ne bu ñu xamoon ne de ba yonent bi aleyhi salaatu salaam bëggoon na mbir mi ah konoonte kon dinañ la gina indil yoo xamante ni ci loolu muy ci jën woo wale kon nag loolu mooy sariya boobu ci noonu la jeexe mu ñu jàngale ci këne maytatul baxri xalaal mooy lekk meddum géej lu dagan la ndax bu dul woon loolu mooy bi échoué dafa dee bu doon ne géej il faut jën yu ñu rendi ko ne bismillah daal di koy rendi kon fayeen yi fayeen yi léegi sawaay ñu gis ñu naan boobu moom nañu ko jéggal waaye mënuñu ko ba lekku jën moom man da mooy ba ko moom day xaw a jafe ci ñun mooy kon ñu jànge ci loolu euh, te nga gis yonent bi aleyhi salaatu salaam euh, moom nee na lekk na ci sax liñ ko ci jox te pourtant bi mu dundul kon loolu ñu jàng ji tamit mooy lépp comme li mu wax ci xadiis sayna Abu Hurayra bi huwa tahuru ma'u al xillu maytatu lim nee ci sunan yi moom yeneen ci maaley saatu salam imaam ibn Xuzayma daal na koy wéral mooy ne huwa tahuru yeneen ci maaley saatu salam ne huwa moom géej ak tahuru moo laabtay laabalaate maa oo ndoxam alxillu te dagan na mayta to méddam mooy meddu géej lépp a dagan loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala gis nañ ci tamit barkeb lekk mbooloo waaye tamit ak saxaaba yi radiyallahu li leen dal ci diine ji gis nga lii lu metti la xiif gu toll nii waaye ñu doxi mission boobu ba ñibbisi